génneel zakat amul yéene te pourtant Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu doon wax naan génne leen ci min amwaali ittajiru voilà ittajiru min amwaalil yataama laa ta'kuluhu sadaqa waaw mooy yéen yi nga xam ne yéen a chargé wu nekk tuteuru ay gone yoo xam ne ay njirim lañ ngeen yor seen alal mais ittajiru commerce leen ci alalu yataamaa yooyu laa ta'kuluhu sadaqa bu leen bàyyi ba zakat ji di ko di ko lekk lépp xam nga ne kooku moom te waxoon nañ la mooy alalu ku wéra di tamit kooku bu yoree lu mu war a génnee zakat bees ci génne zakat kenn du ne ah non non non waa ji wérul àndul ak sagoom non ki nga xam ne moo toppatoo ay mbiram da koy génne moo tax li gën a dëgër mooy yii nii boobu te tamit àqu doomu aadama yi la fuqaraa u yëg masaakiin yi te ñu dañ leen koy dox seen àq la buur yàlla moo ko farataal ci seen kaw ngir ñu war koo joxe génne ko daal di koy jox wooy ñi ñi nga xam ne ñoo ñoo am ñoo atteindre seuil yi ñu war a joxe ci zakat joxewuñu ko mu daal di sàggan ba ba génn àddina lañuy xool année yi nga xam ne yépp ci la matoon nisaab ñu génn ci zakat yoo yële parce que àq la boo xam ne bu gàllu ci loosam la da ko ciy génne waaw kon affaire baa ngoog benn ngoog <laughs> waaw moo waay léegi wala kafaara euh, wala kafaara kafaara boo xam ne waa ji daa defoon loo xam ne daf ci waroon a génne kafaara loo xam ne ci alalam mais mu sàgganoon defu ko loolu it li gën a dëgër day su ko ciy génne kantaa aj am na loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ci wuti dafa am ñoo xam ne dañ ne sii parce que aj nekkoon na farata ci moom defu ko kooku dañ ko ciy génneel aj parce que loolu àqu yàlla la te yonent ma lay saab moo waxoon ci aj gi tuddoon nañ ko loolu ci aj gi mais mais taxawuñu ci parce que dañu wax ne am na hadith yoo xam ne am na yu xew ci aj gi yoo xam ne Euh, tudduñ leen bii bokku na ci mooy euh, euh, que ñëwoon ne yaayam ndaw sa ñëwoon ne yaayam walla baayam moom dafa faridatul hajji dafa génn àddina te moom jotul woon a aj est ce que da koy ajal mu ne ko est ce que sa bu amoon law kaana li ab li lahaa daynun a anta ki góor la woon ki jigéen la ko est ce que danga koy fay mu ne naan mu ne ko nag fa daynullah fa daynullahi ahaqqu an yuqda waaw detub yàlla nag moo gën a moo gën yeey ñu daal di koy fay loolu moo tax euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am ñu ne da koy fay fekkee ñeneen yi dañ naan affaire yi c'est que jaamu yàlla yi dafa soxla yéene mais yonent bale saa saa wax na wa qawluhul fas loolu mooy li gën a réer que ne si si si mooy ne kooku noonu dañu koy fay Euh, dañuy koy génne loolu waa ah, am nañu wax loolu am ñu ne non dañuy xaar bu dee ne yoo xam ne ay wasiya yum defoon la ne bon jëf yu baax yii te ala la koy def yoo xam ne daf ko defoon dénkaane ngir ñu defal ko ko bu boobaa day am lu ñuy xool ana lan la ñaa xool dañuy xool est-ce que affaire bi li mu li mu dénkaane woon ngir ñu defal ko ci jëf ju baax ah mu ne woon man de bëggoon naa mu ne déwén de amoon naa yéene yi génne Euh, fukki gëléem daldi leen saraxe loolu noonu dañuy xool est-ce que loolu ëppul li nga xam ne mooy un tiers bi comme li mu waxoon Seydina Saad ibnu Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu wa thuluthu wa thuluthu kathiir wa thuluthu bam naan ko dama bàyyi waxoon nañ ko fa nii gisoon nañ ko ci ak gi foog naa waxoon nañ ko ci miraas mi keroog ah këne waaye déedéet mun naan ko dama bàyyi benn maa ngi euh, waqad ataani ma waqad euh, ataani ma tara wala yarisuni wala tarisuni illa illa illa bintun wa duma doon dul benn doom laa am bu jigéen est-ce que duma jël sama nisfu alal ji xaaju alal ji daal di koy séddale mooy day sarax ko ci yoonu yàlla def ko was kii joxe ko yonent ma lay saasaam ne ko déedéet ah non non non non non déedéet ah mu ne ko euh, bon un tiers bi mu ne deux tiers bi mu ne ko déedéet mu ne ko un tiers bi mu ne ko as-sulus wa sulus kafir un tiers waaye un tiers bi sax bari na kon mooy dañuy xool est-ce que ëpp na loolu bu ko ëppee kenn mooy dañuy laaj ah loolu masala la ah oui. mais dinañ ñëw ci côté wasiya yi dinañ ci ñëw après insha allah parce que ci ak gi soo tuddoon nañ ko mais dañ ko brosser woon si waxoon nañ waxoon nañ ko bi nga xam ne ci kii si si si si si leeraloon nañ naa ci kii Seydina Abu Sa'd ibn Abi Waqqas boobu radiyallahu anhu am ñu ne non euh, wasiya aw mooy ñi nga xam ne ñooy héritier wam yi ku def testament loo xam ne dafa ëpp un tiers euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañoo diviser wu ci deux parties am ñu ne loolu doolee Maliki rahmatullah alayhim loolu dina mën a nekk bu dee ne warasaan yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo koy doon dañ ko wëyal d'accord ne waaw comme que moo ne woon le souhait de notre de notre parent de notre cher parent daal loolu la bëggoon même bu dee ëpp na un tiers bi dañ koy doxal dañuy exécuter affaire bi doxal ko parce que dañuy bëgg euh, euh, bon ñu doxal ko ñu ne loolu bu waaw ñoom bu ñu ko valider lay dox mais bu ñu ko valider wul du dox am ñeneen ñu ne non non non bu ñu ko valider du dox parce que lii ñoom amuñu ci cër àtte la bu suñu borom bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ñoom ne un jeex na amul ñu naan ku ko dépasser kenn du ci bàyyi xel amul ñoom wëyal nañ ko ñàkk nañ koo wëyal loolu du ci du wàññi ci mbir yi. as lëf bu ci wàññi li nga xamante ne nii mooy dara voilà loolu gisoon nañu léegi nag mu des voilà mooy kon li nga xam ne moo jëm ci yii yooyu it euh, am na nag ñu ne non non no aj aj yi nga xam ne daf koo daf ko waaw mooy yi nga xam ne daf koo joxe dafa ne bokk lii nu tudd Euh, daf ko daf ko ay mébétam loon ñu ne moom dina ko def wala bëgg na koo def mu walla sax mu def testament ne man de lii nii hmm? euh, sama dem aj aji màkk lii walla jii lii lii ñu ne yooyu ak euh, dañuy xool bu dépassé wul suluf def ko waaye li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër mooy ne yépp yoo xam ne bor yooyu noonu dañ koy fay waaw fa daynullahi axaqu an yuqdaa ndax det bi nga xam ne moom la nit ki yoreel boroomam axaqu moo gën a an yuqdaa ñu daal di koy fay waaw loolu benn affaire la waaw te xam nga ñi koy bañ am na lu ñu lay wax ne la bon parce que wa am laysa lil insaani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ha mooy ne yéen nit ki suñu borom dafa wax ci suuratu naj mi nit ki du am lu dul la nga xam ne moom la moom la fàggu moom la dox def ko ci lu baax waaye it ci wa an na lay wa an laysa illa ma sa'a li mu jëf lu yow lii keneen a ko def nan lay delloo ci dañ naan loolu moom façon loolu moom loolu c'est simple ñu ngi di wax ci wàllu ku génn àddina yonent mi alayhi salaam lan lay wax laqinu mawla mawtaakum laa ilaha wala nit ki euh, euh, nit ki euh, buñ ko dencee mun a ñaanal leen ko ndax instant bii ak tasbit ak dëgëral parce que dañ koy laaj ak li muy wax ñu laajal ko ñu ñaanal leen sa malaaka yi di ñaanal na nga xam ne alladina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu ha ñuy sàbbaal buur yàlla tey ñaanal njéggal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla est ce que ñaan njéggal goog moom du ci jariñoo ah kay waaye du jëfam mooy bari na moo tax ak jàng alxuraan bu ñu koy jàng saraxe bu ñu def ngir yéene ko ko même bu dee amoo moom benn rapport ci wàllu deret loolu bu ko mooy day àgg ci moom léegi nag mu des ndax buur yàlla dina ko nangoom nangu loolu kese la mais yooyu yëpp man nañu koo def léegi kon mooy det det yi loolu la det yoo xam ne aadam ci nit ñi ak yoo xam ne yu boru buur yàlla yoo xam ne nit ci da ko war a fay waaw da ko a fay voilà mu ngi noonu ah, am na beneen façon boran ah. mooy boo xam ne koo xam ne chef d'entreprise la bu dee waa ji chef d'entreprise la ah kenn du ne faatu na bon salaire léegi les salaires sont annulés déedéet ah non loolu ci la wala mu am koo xam ne da ko doon liggéey liggéeyloo am moom entrepreneur la mu génn àddina kenn du ne jeex na il faut que mu jox mooy yooyu xam nga ne wax gars yi jàpp ne voilà t'as waa vraiment le système des tubaab daal xam ak doomu aadama ñoo gën a mais loolu ku nite xam nga lool alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiful xabiir lan ngay xalaate loo xam ne ak nit kese moo ko may xel keseet mooy nangu ne lii nii nii la war a demee sharia bu mat bii moom loolu di ci ñàkk mais ku la ko waxoon sax dañ ko gëm yow mooy day fay gay des yi ñuy wax du ci la dañ naan waa ji fiasu na waaye kii moom la doon liggéey waaw te daa amoon loo xam ne moom lañ waxoon mu ngi nii seen signature ngi cinquante mille francs CFA la ko waroon di fay liggéey na ba kii da koy fay weer wi dee na waa ji faatu kenn du ne waa ji déedéet bor la ci moom boo xam ne bala ñuy miiraas tamit dañu koy jël jàpp loolu génne ko ci laata ñuy miiraas ñu daldi koy fay waaw kon euh, ci gàttal <laughs> loolu moo jëm ci det yi kon gis nañ tajhiz gis nañ ah li nga xam ne mooy det beneen bi ci tegu mooy alwasiya mooy testament waaw beneen bi ci tegu mooy testament mooy nit ki daldi def testament mooy lan waxoon nañ ko bii passé kuy génn àddina daldi laata muy génn àddina loolu nag tekkiwul ne daa ñëw ba nga xam ne deewa gi ñëw mu def ko mooy man na ko def ay jours boo ko dañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon nit ñi ci ñuy mbub ñuy ñuy ñuy waajal seen testament bam naan bu kenn euh, fanaan nelaw lu dul sekk testament mu ko bind teg ko ci ñegenaayam noonu am Mawlaana Ibn Umar nee na depuis boobu ah jeex na <laughs> loolu moom sunnatum qad umita ba mu des ñu néew bañ ko doon jëkk a wax fekk temps yooyu ci siira bi suñu benn euh, koo xam ne suñu xarit la bu nekkoon Sénégal bu génnoon àddina may doon laajte ay information am sama beneen xarit ak moom daal di may wax ne ma waaye moom kay euh, di def seede yu rafet ci moom ba pare ne euh, en fait li ñu yaayam wax dafa gën dal xel quoi parce que nee na moom da doon def testament am tout le temps quoi da doon bind testament am di rek ma ne ba ma naan yée loolu de sunnatun qad umitat waaw loolu sunna lu yoo xam ne vraiment daanaka moom dafa dañ koo fàtt gars yi jàpp nañ ne sujet tabou lañ ko def mooy comme ñu doon wax booy wax affaire faatu wala yooyu ñu naan é déet boo bëggul mu am bu ko déedéet dañ koy wax kay boo ko waxul xam ko jàng ko laatu lool di xew bu xewee nu ngeen koy nu ngeen di xamee ne nii la buur yàlla sa di xaar ci ñun ah duñu ko xam mooy wasiya hein euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam doon digle ngir ñu koy euh, euh, ñoo xam ne day nekk loo xamante ne nii nit ki da ciy bàyyi xel léegi nag loolu mooy li nga xam ne mooy lan mooy wasiya yamooy moom mu bind wala mu wax moo xam da ku mu ko wax koo xam ne utal ay seede ne man sama alal wala sama kër yi wala sama magasin yi wala sama oto yi lii jël naa ko jox ko diw bu ma génnee àddina mooy ngeen jël ko ngeen jox ko ko waaw mu ngi noonu léegi nag Ah. loolu mooy wasiya ci gàttal léegi nag wasiya boobu moom lañu moom la wax sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas wasiya dafa may condition mooy ne nit première la wasiyata li waaris al waladu lil firaash te gis nañ ko ci xadiis sayyidina Amr ibn Xaarija bi ñu ubbee woon bi tax ñu nekk ci miraas ak sayyidina ñoom Abu Umaama albahiliyu radiyallahu taala anhu yonent mi alayhi salaatu salaam xatabana bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Mina wa huwa ala raahilatihi wa lu'aabuhaa yasiilu ala katifayhi wa katifayhi wa sami'tuhu yaquulu inna allaha qad a'taa kulla dhii haqqin haqqahu mina al-miiraath falaa wasiyyata liwaarith falaa wasiyyata liwaarith falaa wasiyyata liwaarith kon mu ngi noonu mooy condition euh, képp koo xamante ne nii day donn kenn manu koo defal wasiya waaw loolu c'est catégorique manu la ne waaw képp kuy donn kenn du la defal li nga xamante ne mooy wasiya mooy man da nekk képp ku nekk héritier nit ki manu la jël doomam ne parce que moom laa gën a sopp wala mam jàpp naa ne moom moo gën kii ma defal ko wasiya nga daal li ne danga koy defal testament parce que moom danga ko gën sopp déedéet loolu du demee noonu ah ah loolu man da nekk ndax lan laa wasiyata li waaris waaw laa wasiyata li waaris waaw loolu benn condition ngir mu dox deuxième bi mooy mu bañ a dépasser as-sulus du dépasser un tiers parce que li la wax cinq li yonent bi aleyhi salaatu wax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala an ne ko as-sulus wa sulusu kathiir innaka an tadara warasataka aghniyaa xayrun min an tadarahum aalatan yatakaffafuuna an mu ne lim ko wax yéen sama xaaju alal ma jox leen ko wala ma eh, daal di koy def testament mu ne ko déedéet sama un deux tiers déedéet mu ne as-sulus mu ne ko waaw as-sulus wa sulusu kasiir te sax bari na ndax nga bàyyi sa njaboot sa gannaaw ñu soxlaaluñ kenn. moo gën nga bàyyi leen ñu nekk ñoo xam ne charge lañuy ñuy doon ci kaw nit ñi kon mooy beneen condition bañ a dépasser loolu mais <coughs> loolu mooy d'une manière globale sauf que wax naa la sànq que ne am na ñoo xam ne nee nañu non mooy ne dëgg la waaye nag <coughs> mooy bu dee ne ëpp na ko dañuy xool dañuy laaj li nga xamante ne ñooy war a saam yi ñi nga xam ne ñoo koy donn hein euh, est-ce que dinañ ko wéyalam déet waaw waaw est-ce que dañ koy doon wala déet buñ nee wéyal nañ ko baax na bu buñ nee wéyaluñ ko du baax am ñu ne ma ne man buñ ko wéyalee affaire bi du jàll waaw du jàll du jàll du jàll fenn la dul jàll mu ngoog <clears throat> léegi nag loolu benn affaire la kon loolu beneen kii la mooy euh, euh, parce que euh, xam nga nit mën naa ñëw walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah mere ñi koy doon ñi ko war a doon mu ne bon ce que je vais gis nga yéen xaar leen rek dar ci yàlla yéen ku ma ci yëgal ku ma ci sant dara mu bañ manuma am ci yéen dara damay borom alal mais bàyyi leen <laughs> je vais vous euh, mu ne gis nga damay jël sama deux tiers alal lay jël saraxe ko pour bu ma génnee àddina def testament ngir ñu joxeel moom vous allez voir ce que vous allez voir waaw léegi euh, kooku noonu pour punir kooku dañuy annuler affaire bi de toute façon parce que as-sulusu was-sulusu kasiir dañ naan la même loo man di def même boo boo ne woon sax alal yëpp laa jël joxe dara dul jàll waaw ah? dara la dul jàll ah du jàll du jàll fenn la dul jàll kon nag affaire baa nga noonu loolu mooy affaire bi waaw léegi nag ginnaaw lii euh, kon kon kon kon ku fi nar a venger kenn yow de toute façon li nga def du du jàll ku def wasiya lu ëpp un dañuy laaj te amaana loolu mooy li jën a dëgër même bu dee beneen côté bi dëgër na seen wax la wu waj mooy lu fekk que lii àtte la bu suñu bu yonent ma lay saa saam teg yooni ñiy doon nekkuñu ci ba ñoom ñooy xool est-ce que neex na leen ñu jàllale ko wala déet mais amaana comme que mbir mi àqu nit ñi la mooy ñoom seen àq la mooy alal yi des te après mooy li jëm ci wàllu miraas bi ñoom seen kii la bu dee nee nañ garaawul ñun d'accord nañu mooy seen ak ak tanaazul an haqqi anil huquuq loolu possible la mooy ma ñëw mu ngi mel ni man bu ma neexoon miraas am ma ne man li ma ci am maye naa ko waaw bu ma neexee obligé ñu ne la par force danga koy jël bu ma neexee ma ne man de sama miraas lii laa ci am jël naa saraxe naa ko lépp wala may naa ko diw mii moo xam sama frère la wala sama sœur la wala mu doon man wala ma ne may naa leen ko yéen ñëpp tasaan naa ko seen mbir bu leen neex sa xaq la ba lu neexee nga wàcc ci moo tax loolu insha allah mooy li gën a dëgër ci wàllu wi que ne mooy beneen àq bu tegu ci boo xam ne moo jiitu moo tegu ci alal laata ñuy wax mbiru miraas ginnaaw tajhiz ginnaaw li nga xam ne mooy det yi ak duyul muy wasiya waaw waaw am na nag beneen affaire boo xam ne lu jara bàyyi xel la mooy euh, te Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu daf ko defaloon Sayyidatu Aïsha waaw ah. euh, mooy daf ko masoon a may benn tool waaye sayyidatu Aïcha mooy exercer wu exercer wul affaire bi mooy xam muñ la may ab terrain yow clôture woo ko defoo ko noonu defoo nga bàyyi noonu ba waaye génn di génn àddina sayyidatu sayyidna Siddiq dane ko radiyallahu anhu nag tool ba ma la mayoon te exercer woo ko mooy defoo ci dara noonu nga ko bàyyi mooy day delluwaat ci sama alal yéen ñépp yéen ak sama doom yi yow ak sa sœur yi ak sa frère yi yéen ñépp lay delluwaat ci biir sama miraas lay dugg loolu mooy te pourtant doomam la mais sauf ko ba nga ko koy daf ko mayoon bu yàgg loolu baax na mais sauf que exercer wu ko mooy noonu la ko bàyyi kon nag bu boobaa dañ koy delloowaat ci affaire yi loolu lu am <laughs> mooy xiyaasa boobu la def boo tax Seydina Siddiq delloo loolu benn affaire la bu ama am solo kon wasiya gi il faut mu nekk loo xam ne lu ñu mën a appliquer la sinon bu dee wasiya goo xam ne applicable lul kenn du ko appliquer mooy comme nga bëgg a venger gars yi wala nga bëgg leena a nga joxe lu ëpp loolu ta ñi lay doon d'accord mu ëpp un tiers te ñoom d'accord ñu ci bu boobaa waa ji nga xam ne loom la waxoon ne nañ ko jox alal joo jële wala moo am association la nañ ko jox deux tiers sama alal bu boobaa ñoom manuñoo ñëw rek di brandir kayit gi avec la signature du vieux wala mag ki ki dem naan wala mu ngi nii moo joxoon deux tiers bu boobaa buñ ñëwee devant le tribunal euh, musulman lan lay def juge bi danaan day xool mais bon ça c'est deux tiers après bu woolu ñi nga xam ne ñoo koy donn mu ne leen est-ce que yéen vous da ngeen di wëyal li seen baay nisaroon li mu bëggoon a def li wasiya yi nga xam ne moom la waxoon da koy def nii mu ngi nii deux tiers est-ce leen ci d'accord ñu ne non non non ñun d'accord un tiers kese bu boobaa yow sa brandir yéen association ba wala ñooñu brandiru këyit rek du doy bu boobaa dañ naan leen eh, eh mais gars yi léegi nag ni ngeen di def leen na xew mooy yéen amu ngeen droit lu dul un waaw. parce que manu ngeen am lu ëpp loolu lu tax lii ma juge man monsieur juge fan naa ko teg waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wax bi nga xam ne la ne euh, euh, athuluthu wa thuluthu kathir kon loolu mooy beneen bi testament waaw kon kenn du ko defal kuy doon waaw kenn du ko defal kuy doon waaye bu dee def nañ ko dañuy xool est-ce que dépassé na kañ ko defal ëpp na un tiers wala déet bu dee ëpp na un tiers alal yi mooy alal ji yépp la ñuy totaliser xaaj ko ñetti xaaj waaw ñu xool benn xaaj bi est-ce que ëpp na xaaj est-ce que ëpp na benn xaaj bi bu ko ëppee ñu laaj ñi nga xam ne ñooy les ayants droit ñi ko ses est-ce que d'accord ngeen buñ d'accordé ñu daal di eh, jox waa ah, mu nekk loo xam ne day nekk naafida bu dee nag loolu nag xayru naafida mooy gaay d'accord ñu kenn du ko appliquer waaw laa wasiyata bu boobaa du dox du ah. du dox moo tax waxoon euh, parce que euh, boobu l'islam équité la bëgg moo taxoon mu wax papaay Seydina an-Nu'man ibn Bashir muy Seydina Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu mu ne ko ba ba mu fi ñëwee ne moom kii kii kii c'est parce que Amra radiyallahu ta'ala anha da ne fekk euh, kii la euh, da ne euh, radiyallahu anha bàyyi yaayu kii Seydina Nu'man radiyallahu anhu anhuma dafa euh, bàyyi ji muy Bachir dafa defal benn faveur Bachir muy boroom xadiisu àll xalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam non soxna si ne man duma d'accord lii nga defal sama doom ji pour sama xel dal ci ne baax naag yooyu il faut nga dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu seede affaire bi ñu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko alaka ibnun waahid ne ko benn doom rek nga am loolu nag yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon nañ la bañ ko doon gis que ne laaju ko parce que moom xamul ndax am na beneen doomam bi xam na na ne am na doom mais pour rek <laughs> affaire yi <laughs> il faut que ça soit très très très clair mu ne ko est-ce que benn doom rek nga am mu ne ko déedéet. mu ne ko est-ce que sa doom yépp ku nekk ci sa doom yi defal nga ko comme ki li nga defal kii Bachir mi mu ne déedéet mu ne ko kon demal nga seedeloo ko keneen ku dut man alayhi salaatu wassalaam ndax mankat fa inni la ashhadu ala jawr waaw man yonent bi alayhi salaatu wassalaam duma seede li nga xam ne mooy ak nëngati la waaw lii ndëngate la mooy jox ñi bàyyi ñii du ndëngate la man nag duma ci kon nag loolu ndëngate rek la mën a doon waaw du dox laa wasiyata li waaw kenn du loo defal testament am na tamit beneen affaire boo xam ne dinañ ci ñëw ñi nga xam ne mënuñoo doon hein am na beneen xadiis euh, euh, boobu biñ la wax sànq boo ko bëggee ci euh, boo demee ci al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri wa kadhalika qad rawahu shaykhu wal imaamu nasaa'i ak ku mel ne al imaam shaykhu wal imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi ak ki nga xamante ne ni ma al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi boo fa demee ah lii na indi loolu ti kon mu ngi noonu mu ngi noonu le ah wa qad rawaahu kadhaalika al-imaam al-Bukhaari rahmatullahi alayhi wal hadiith muttafaqun alayhi ah wa ashaabu wa wa mu ngi ci Muwatta al-imaamu Maalik tamit ah hmm, ak waa kutubu kutubu sitta ñëpp solo nañ ko ak al Maalik ak naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah kon loolu day wane na kon ak tooñ la képp kuy doon kenn doo defal testament euh, léegi xam nga nag am na benn kii nga ma mais man j'ai question wasiya lan moo tax yow jiitaloo ko lu tax eh, ci bi nga wax yow dang ne li nga wax ni tajhiz tajhiz ma ne la waaw loo wax nga ne la waa tajhiz gi nga wax mooy toppatoo ak lan ak dayn yi mooy det yi ak wasiya loolu succession la noonu la war a lañ war a toppee affaire bu njëkk a jël alal ma ne la waaw loolu la koy mooy bi nekk génn àddina de moom li fi bàyyi bañ ko ci waajalee la alal ji jeex c'est fini waaw bu dee ne dañ ko cee waajal mu des léegi dañuy xool det yi bu dee det yi dafa jël affaire yi mu jeex bu boobaa wasiya du am parce que alal ju ñuy def testament dafay amatu waaw te det yi det yi moo jiitu nga ne ma man nag loolu laa lay laaj pourquoi nga ne det yee jiitu pourquoi nga jiital det yi ma ne la ah waa àggale sa nga ne parce que alquran waxul min ba'di wasiyatin yuusa biha aw dayn ah suuratu nisaa yi yi doon wax ci jotaay bi weesu di tudd al imaamul Qurtubi yoog yooyu rahmatullah alayhi mais foofu yonent bi kii suñu borom dane min ba'di wasiyatin mooy yii mu wax ne nañ ko joxe nii furud yi àq yi ñuy jox ku nekk yi nga xam ne ku nekk ci cër nga ame kii moo am lii kii moo am lii kii moo am lii dana yooyu yëpp min ba'di wasiyatin yusa aw day nekk nag ginnaaw wasiya la jiital testament boo xam ne yusa biha moom la aji ki dem wala boo xam ne wasiya boo xam ne dañ koo dénkaane woon mooy testament bu nit ki defoon aw day nin wala dem kon mais det après mooy daal lim njëkk a tudd daal suñu borom mooy wasiya te ñépp xam nañ ne suñu borom ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ah bu ñu tuddee dara mooy ne daa fekk buñ jiitalee dara loolu lu am solo la te tax am na lu tax ñu jiital ko c'est pas hasard mën na la wax nga dëgg léegi euh, bon kon yow sa laaj mooy lan mooy sagesse bi nekk ci. wala pourquoi ñu jiital det ñu jiital euh, euh, det yi ci kaw wasiya alors que alquran bi muy tudd min ba'di wasiyati yusa biha aw dayna la wax mooy wasiya la ñu ko tudd du loolu mooy salañ nga ne ma très bien tu l'as bien résumé jazakallahu xayran léegi rek tontu bi laay xam ma ne la al imam comme li al imam al qurtubi rahmatullah alayhi traité na masala bi ci tafsir bi muy masala al wal ashrun bi muy traité affaire yooyu vingt et un vingt un vingt et mas euh, kii masala muy wax ci sa laaj bii mu ne waqad rawat tirmidi duñ indi lépp dañuy kii pour euh, avancer mu ne waqad rawat tirmidi an al xaaris an ali pour tontu li nga laaj ah. mu ne waqad dëgg-dëgg rawaa soloona tirmidiyu amaam abu isa muhammad ibn isa at-tirmidiyu radiyallahu ta'ala anhu wa arda an al-haaris mu jële ci al-haaris an ali mu jële ci sayyidina ali ibn abi talib abu turaab radiyallahu ta'ala anhu wa eh, eh, imaamu ahmadu daal dina koy solo ah al imaamu ahmad daal dina koy solo tamit ah al imaamu tirmidi mu ne ah, hada xadiisun la naarifu illa min xadiis abi isxaaq an alxaaris an ali wa qad takallama ba'du ahlil ilmi fi alxaaris mu ne xadiis bii ñuy bëgg a wax <laughs> wala moom bi mu wax ba pare Eh? laa naarifuhu oh, xamuñu ko illa min xadiisi abi ishaq ci yoonu xadii xadiisu abu ishaq kese lañ ko xamee nag an ilxaaris mu jële jàl haari an aliyin mu jële ci saydina ali ibn abi taalib radiyallahu anil jamii mu ne waqad takallama ba'du ahli al-ilmi fi alxaaris yi lenn ci boroom xam-xam yi nag wala kenn ci wax na ci alxaaris mooy daal ah, ci loo xam ne luy wane ne dese na koy jam daal mooy xadis boobu daal imaam imaam ahmad ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi maa ñoo ko solo mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qadaa bid-dayni qabla al-wasiyyati wa antum taqra'uuna al-wasiyyata qabla ad-dayn mu ne mu ne moom al imaam mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy wax radiyallahu anhu mu ne yonent mu ne anna nabiyya mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de qadaa bi dayni qabla al wasiya dafa àtte këne det mooy jiitu bor mooy jiitu laata ñuy ligganti est-ce que ki defoon na testament wala déet wala bu ñu xamee ne defoon na testament ba pare ñu xam ne am nay bor tamit mooy bu ñuy ñëw ordre priorité ci tarika mooy alal yi mu fi bàyyi ginnaaw tajhiis liñ koy waajale mooy ne ndax waajal bi moom leer na fan la tegu nga ne ma waaw kay parce que loolu dama ko fàtte woon mooy mais yow tajhis gii parce que bon looy wax lu ne nag nit ko respectable booy wax dangaa war a wax loo xam ne am na dalil man ne bien am na am na très bien très bien très bien très bien loolu dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la xaqan qad qult yow li nga wax dëgg la mooy euh, mooy xaris yi ngi te teñ doon wax ne yonent bi alei saa salaam dañ ko indil nit boo xam ne boo xam ne ginnaaw ba dafa nit day gaañu ñu sang ko ba solal ko yére gi lépp mu indi ko mu laaj ne est-ce am na bor mooy bu dul woon loolu kon dana na laaj ne leen mais yéen euh, lan ngeen ko lan ngeen ko sàng nii yére yi ngeen ko muusa perkaleeg yooyu fan ngeen ko jële ci alalam ngeen ko jëlee wala déet laaju leen ko ndax xam loolu dañoo xam ne nit ki li bu génnee àddina alalam dara kenn ginu cee yey moom boppam mi nga xamante ne nii d'abord moom mi génn àddina ñu war ko cee defal yoo xam ne manu la ñàkk ñu defal ko ko ci waaw te comme que fekk mu ngi am ku ku moom lu mu ko defee dañ koy def léegi nag am na beneen laaj bu sous-entendre mooy bu dee manu ko mooy dañuy xool ci nga xam ne. ñooy ñi ko gën a jege ak ñamit ñi nga xam ne ñoo ko war a doon ko ne ñoom ñooy def loolu mais fekk mu ngi am alal du mu fi bàyyi mooy loolu lañ ci njëkk génne aywa léegi loolu benn affaire kon mooy foofu la tegu mooy yonent ma ne saa saa masuñoo ñëw mu naan leen lan moo tax yéen alal gi gis naa ne sàng ngeen ko kii ngeen ko ban ban yére yi fan ngeen ko jëlee wala perkaal yi déedéet nekkul di leen ci laaj te tarkul istifsaal inda maqaamil bayaan wala yu bayaan yunazzalu manzilatal umumi fil maqaal nekku fa di leen laaj yi yokki yooyu xam nañ ne nii lay demee bu amee nag ku taxaw def ko wax nañ la c'est bon kon mu ngoog mu ne yonent ma lay saa saam dafa doga dafa àtte Seydina Ali radiyallahu anhu bi day ni ci det qabla wasiya laata testament mu ne wa antum te yéen taqra'una wasiyata qabla dayn te yéen li ngeen di jàng ci alxuraan min ba'di wasiyatin yuusa ah ah ah yuusa biha aw dayn ngeen jàng léegi mooy yéen alxuraan li ngeen di jàng mooy loolu mais yonent bale saa saa nag moo àtte teg det ba pare laata muy teg wasiya waaw kon mooy bu ñu xamee ne am nay det am na testament bu mu def kenn du ñëw di jiital wasiya bi déedéet dañuy xool det yi ndax fa lañ ko fay mooy ordre priorité la tajhiz det après wasiya imaamu Tirmidi ba mu ko waxee bi mu ëndee lool mu ne wal amalu ala hada inda aamati ahli al-ilmi annahu yubda'u bid <clears throat> ahli al-ilm ah, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah, ñoom lii la ñuy doxal mooy lan yubda'u bi dayni dañuy commencer ci det bi fay ko ba pare qabla al ba bala ñuy lijjanti wasiya bi après mu indi yeneen <coughs> ci xadis boo xam ne nee na moom al imaam al Qurtubi wa rawa ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi ci xadisu Aasim ibn Damra an Ali sayyidina Ali radiyallahu anhu jaar bale mu ne annahu qaala qaala rasulullah ma lay saar saar nee na addaynu qabla alwasiya wa laysa li waarisin wasiya mu ne addaynu det qabla alwasiya mooy jiitu li nga xamante ne nii mooy euh, euh, det noo mooy jiitu wasiya te kuy doon amul euh, kii waaye même xadiis bi ñuy wéw <coughs> waaw Euh, hadith bi nii wérul waaye de toute façon loolu la yonent bi alayhi salaam doxale te li al imaam al at-Tirmidhi waxta loolu la yonent bi alayhi salaam doxale dégguñu fi kenn ci néew yi ñu fi indi ci hadith yu wér yi mu ne leen ah ana ana wasiya gi dii det la leen laaj ah alayhi day est am na det buñ nee waaw est-ce que am na lu ma bàyyi na fi lu mu koy faye buñ nee ko waaw mu julleew buñ nee ko déet mu ne leen nag sallu ala mawtaakum jullee leen seen néew kon mooy loolu moo jiitu lii mooy ordre priorité bi léegi nag lan moo tax léegi laaj bi mooy kon lan moo tax mu jiital affaire bi fii comme que mooy det lañuy ñuy jiital te pourtant bi muy tudd fii wasiya la njëkk a tudd ah mu ne am na ay wàll yu ñu mën a tontoo yi moom al imaam al Qurtubi bi hmm? ah. mu ne parce que benn benn tontu bu njëkk bi innama qasada taqdiima haadayni al-fi'layni ala al-miiraathi wa lam yaqsud tartiibahumaa fi anfusihimaa falidhaalika taqaddamati al-wasiyyatu fil mu ne première tontu mooy buñ ci mën a am mooy que li ci suñu boroom jublu fii lenn kese la mooy jiital ñaar yi ci kaw miiraas mooy balaa miiraas yi ñëw il yii nii ñu épuiser mu leer ñu teg leen fële wasiya ñu génne teg dayn ñu génne teg fële wasiya muy testament mooy def ñu jël teg fële testament ñu jël teg fële mooy suñu boroom li mu soxla fii rek mooy ne miraas gi ma leen wax ne kii lii lay am kii lii lay am bala moo am nag min ba'di wasiyati yuusa biha aw dayn c'est juste li mu fi soxla rek mooy wane ne ñaar yi ñooy jiitu li nga xam ne ñooy miraas mi mooy séddale gi jox ku nekk àqam lii wa koy jiitu loolu rek la ci soxla soxlawul woon ñu jóg di mooy def leen tarti ah naan bii avant bii loolu tax koo ci woon jóg loolu moo tax rek mu jiital bale loolu benn tontu la waaw beneen tontu mu ne am al imaam al qurtubi abu abdillah rahmatullah alayhi al qurtubi rahmatullahi alayhi al maliki mu ne eh, beneen tontu mooy këne wasiya comme que moom aqallu luzuman min ad-dayn lamma kaanat al-wasiyatu aqalla luzuman min ad-dayn qaddamaha ihtimaman biha kama qaala ta'ala la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha ci suratul kahf mu ne deuxième tontu bi ci lan moo tax ñu jiital wasiya avant dayn ta det alors que det moom la njëkkee Euh, non mooy lan moo tax ñu jiital det ci kaw wasiya alors que suñu boroom subhaanahu wa taala wasiya la jëkk a beneen tontu mu ne ba nga xamee ne wasiya testament dafa nekk loo xam ne mooy li gina ni euh, euh, néew ci takkoo que det xam nga det bor moom mooy nit ñi dañ koy xam waaw mooy wasiya bariwul noonu alors que det det moo gën a te moom la nit ñi gën xam léegi nag mu jiital wasiya ngir wan leen ne li muy néew néew ci takkoo ngeen koy ci da xam ne am na solo mu njëkk ko comme li mu waxee laa yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha waaw mooy jiital saghira lu tuuti ci kaw wa wala kabira dooru lu mag léegi loolu benn la mu ne beneen tontu mu ne da koo jiital euh, euh, ndax lu mu bari luñ koy trouver loolu beneen façon tontu la ak lu muy xew mu mu mujj nekk comme si loo xam ne lu takkook li kulli mayitin la ànd ak li nga xamante ne nii mooy texte bi ci suñu borom wàcce wax ko ci mu ne kantaa det da ko mooy da gis ni daa xaw a tontu bu jëkk bi biñ jóge léegi mu mu yéexal tontu euh, det ndax lim gën a raar waaw te tamit nit ñi xam nañ ne det moom de toute façon dañ koy fay waaw amaana am na yeneen yu wax mais amaana lii nii yépp bon lenn la mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lenn rek la mooy as sunnatu sunna mooy leeral alquran min te tamit aw la wax min ba'di wasiyatin yuusa biha aw dayn wasiya boo xam ne moom lañu defoon testament boo xam ne moom la dénkaane woon dénkaane bu mu defoon wala det yonent ma lay saat saam mii leeral lool nag moo ñu leeral ci jëfam ci xadiis yu wér yi gis ba ñëwee laajul ne wasiya mais det la laaj jëfam mooy leeral alquran looloo tax ñu jiital ko fii parce que yonent bi alei satu ba muy laaj ñi génn àdduna laaju leen leneen li mu laaj mooy est-ce que am na de loolu la laaj mais laajul leneen laajul wasiya kon nag ñu xam ne loolu mooy li a kat mooy li gën a euh, euh, euh, nekk li nga xam ne moo gën a mu ordre priorité yi moo nekk ci kaw kon wasiya go kon gis nañu day na ak wasiya léegi kon wasiya ngooku gis nañu tajhiz day ak lan wasiya yii ñooy àq yi nga xam ne moom balaa daraa xew lii dañ koy génn d'abord waaw léegi nag ah am na am na yeneen tontu yu yoo xam ne ñenn ñi dañ ne bon li tax mu jiital ko parce que xam nga wa wasiya dafa xaw a niroog miraas xam nga miraas waxoon nañ dafa bokk ci façon alal yi nga xam ne nit ñi da koy nit ki da koy am san bi ghayri kaddin hein ci lu dul coono mooy nit a faatu rek ñu ne la yow yaa am lii lii parce que sa borooma san moo ne lii la defoo ci benn effort ah ba mu des waa joo xam ne dafa fexe liquide ki mu ki ko ki mu war a doom kooku dinañ ko gis waaw mawani'ul irsi lii tax nit ki du du doon dinañ gis koo xam ne ilaa a fait tout sonn ci nag ngir ngir ngir nijaay ji faatu parce que moom rekk ko mën a kii bokk ngir bàyyi tëx bi faatu parce que moom rekk ko fiy doon wala ngir baayam faatu parce que moom rekk a koy doon wala ainsi de suite wala nag doom ji faatuwaay man doon na ko man baay bi parce que mooy yooyu. dinañ ci ñëw mais mooy warasa euh, héritage nit ki da koy am sans coono am ñu ne li tax mu jiital lii mooy ne dafa niroog moom foofu wasiya waaw moo tax te comme que noonu la demee te en plus euh, euh, ñiy donn en général mooy ñenn ñi bu ñu ragalul yàlla mën nañ ko maasaale waaye graw waaye waaye xam nga nit dafa bëgg alal waaye yow saa yi wasiya bi daal kenn gisu ko testament bi bon nañ bàyyi noonu maasale ko ah de loolu nag am na ne looloo tax waaye yeneen tubaab saa saa moo njëkk laaj yee te loolu la doxal loolu doon jiital loolu rekk la loolu mooy insha allahu taala li gën a dëgg wax yi nga xam ne moo fi jaar te wax yooyu it dañuwuñ de kii mais lii insha allah mooy li gën a dëgg léegi kon wasiya ngoog léegi nag bu yii nii yépp jeexee nag. ci lañuy doora nag dugg nag ci miraas waaw bu yi nii yépp jeexee ci lañuy dooru dugg ci miraas mooy tajhiz dayn wasiya après après lan miraas dooru agsi kon gis nga miraas position bam nekk mooy bala ñuy séddale alal gi li fi nit ki bàyyi il faut yi njëkk yi yépp ñu la wax tajhiz waajal gi ma niñ koy jébbale boroomam ak la ca war yépp waaw ak la ca war li ci war nag ci alal jooju dëjal ko bokk ci voilà il faut que ça soit très clair attendez xam nga fii gisu ngeen fenn ma tudd fi ñu tudd fi affaire u dëjal ah juróom euh, quarantième jour beeg ñetti fan lañ koy defal ak une semaine ak yooyu alalu ki dem yoonam new ci nag wu ngeen di jënd du ngeen ko ci génne ah du alalama ah. loolu du alalam lay jóge te sunna sax yonent ma lay saa waroon nañu ñi nga xam ne dañoo am dëj lam waxoon ci waa kër Seydina Jaafar ibn Abi Taalib isma'u li ali Jaafarin ta'aman fa innahum qad ataahum maa shaghalahum am kama qaala alayhi salaatu mu ne toggal leen li ahli Jaafar waa kër Seydina Jaafar ibn Taalib radiyallahu taala anhu abul mi nga xam ne keroog bi mu génnee àddina bërëb ba di Mu'ta Mu'ta jayshul umara yonent bi alayhi salaatu dane toggal leen defaral leen ñam préparer leen ay ñam ngir waa kër Seydina kan Jaafar radiyallahu taala anhu ndax dikkal na leen tey loo xam ne moo leen préoccupé ci ñuy nekk di toppatoo ay lekk ak di defar lekk yow bu dee ñoom seen bopp lañ amul parce que naqar wi leen dal toog sax di waajalal seen bopp lu ñu lekk da leen di të ndax naqar wi leen dal lan ngay xalaat ñépp ñëw fi fees fi del ñoom ñu war a jël nag di togg yoon coono ak tamit tiisu dee gi leen dal ki wàññeeku seen waajur wi wàññeeku wala seen mbokk mi wàññeeku ngeen tegal leen ci nit ñu fi fees dem ñu war a dem ci jàlloo yeeg boutique bu nekk ñu dem lekk fa ne bindal jëlal këyit nga bindal ma waaw lii ñoo fi jël sàngami saako ceeb ñoo fi jël lii après ñu nar koo génne ci alal waa ji bokku ci déedéet loolu bokku ci ah loolu képp ku ko def déglu leen képp ku ko def ngeen jël yooyu fay ci ba pare génne ko ci alali ki dem ba pare li des ngeen door koo miraas kooku amal nga leen àq goo xamante ni diñ leen ko fay même bu dee kenn la ci ñoom moo ko décidé parce que moo mat ci famille bi affaire bi ay mat ci famille bi amu ci ah miraas amul kii mat moo am droit de dire que nii lay demee nii non non non non ñépp ci yem ñépp ci yem waaw góor ñi ñoo ci yem jigéen ñi ñoo ci yem ku nekk am na lu suñu borom ne yow loo ngay am bu dee yéen ay góor ngeen yéen a ci yem amul kii mooy taaw bi kii mooy caam ñi kon taaw bee koy ëpple amul ci loolu amul ci miraas waaw loolu amul ci amul nag moom mu taxaw ne mooy taaw décider ne affaire bi nañ jëndoo nag ngir dëjal suñu bàyyi dem ubbi benn carnet ci jàllo di fa jël ay diwlin ay ceeb ay kii après yooyu yépp mu pare ñu totaliser ñu jël loolu def lan génne ko ci alal jiñ fi bàyyi laata ñuy miraas kooku bu ko defee yoral na ak sa yépp ak sœuram yi tam leen war a fay par force waaw par force alal jooju lewul waaw mooy loolu amu ci de gis nga kenn waxu fi fii sharia waxul ne léegi yéen dëj bi aywa génn leen dëj bi luñ koy dëjale na xumb tey neex waaw ñenn ñi naan dëju léegi yi sax moo dàq yenn ngénte yi walla iyaazu billaah ah non non non dañoo ami gan manuñoo def neneen waa après bu dee mën na def neneen nag kan moo leen ko teg alal ji bàyyi leen ko fi surtout xale yi nekk ndaw ngeen fexe jël alal ji bu mbàyyee ko noonu yàq ko pour seen réputation parce que moom moo doon ànd ak sëriñ diw wala moom kër diine yëpp xam nañu ko wala yu mel noonu ngeen ñëw teeral euh, teeroo ci sëriñ diw parce que wala xalifa diw parce que diwa doon diw wóol lërëm la woon mais loolu mooy ban diine loolu diine loolu diine ça n'existe nulle part que l'islam moo tax ku def loolu di nga rembourser waaw dangaa yoral ak ñi nga ko bokkaloon bu dee yow mag ji ki ci mag yaa jëloon décision bi alal jooju yépp lañ naan la kii miraasu moo moo tax yii dañ ko war a xam bu ñëwee laaj yooyu ne mbaa mooy baax na laaj boole leen ci loolu ne leen yooyu est-ce xam ngeen ne loolu noonu alal jooju du alalu dëj waaw du alalu dëj déedéet loolu ñu fi bàyyi ginnaaw ba ñu génnee yii tajhiis dem na waajal gi dem na bor yi dem na testament yi dem na li des amul leneen luñ ciy def lu dul miiraas mooy nag ku nekk ñu ñëw ci li yonent bi alei salatu salaam wax ne alxiqul faraida bi ahliha jël leen li suñu boroom wax ci alquran ne ku nekk lii nga am ci alal yi fi nit ki bàyyi ngeen jël loolu li ngeen jox ko ku nekk li mu wax ngeen jox ko waaw amul leen diggante bi yee jeexe frontière yële ak yi frontière doxu fi ak miraas tajhiil dayn wasiya ak miraas amut frontière leneen xaju fi te leneen new fi ku fi dugal leneen am tadaamin di nga fay loolu la yaa ko yaa ko buur yàlla dina ko laaj waaw waaw affaire ay kii walla jamonoy tiis la jarul wax ju bari ku nar a wax ñu naan dee day yàq mbokk déedéet day defar mbokk wax li yàlla de lii la loolu mooy defar kenn du mujaamala di raayante ginnaaw ci loo xamante ne nii day fule li nga xam ne mooy àtte yàlla yi ah fa wa rabbika laa yu'minuuna hatta yuhakkimuuka fii ma shajara baynahum thumma laa yajidu fii ma qadayta haraj xarajaw wa yusalli ba pare ñoom wa yusallimu taslima ah mais doo ñëw naan ay parce que dañuy yàq mbokk day yàq mbokk day yàq mbokk non non mooy yooyu yooyu taxaw fenn kon bu ñu xamee yii nag <coughs> ba yi jeex tajil day na wasiya bu ñu tegoo nene ba génne lool léegi nag dañuy xool ci lañuy xool est-ce que alal ji des na bu dee alal yi des na waaw kay bu boobaa la miraas bi dooru dugg bu dee ne biñ defee ñett yi nii yépp ci la yem mooy miraas du fi am hein buñ fayee det yi mu jeex jeex na euh, point de miraas miraas to am jeex na waa ji bàyyiwu fi dara ay wa dox leen dox leen liggéey <laughs> continuer leen ci seen bu liggéey kenn du la jox dara parce que lan la ñuy joxe bala nga ne naam ne te la naan naam newu fi nekkuñu fi mooy alal di newu fi léegi nag ginnaaw yi ci lañuy ñuy dóoru dugg nag ci affaire miraas ci la ilmul miraas nag di accès fii la ilmul miraas di accès voilà lii nag boo bëggee jàpp yi tajhiz day na wala duyul wasiya après miraas ñëw tajhiz lu lum commencé nga ne ma taa taa lettre taa la commencé nga ne waaw mën na la jàppal bindal ma lettre taa nga ne ma bind naa lettre taa duyun wala day na nu mu commencé nga ne ma daal mën na la bindal daal nga ne waaw bind naa daal nga ne ma ma ne la wasiya nan la commencé wala wasaaya nga ne ma waaw lettre waaw ma ne la bindal ma lettre waaw nga ne ma waaw bind naa lettre waaw après lettre daal bi du loolu la ma ne waaw bind ko ni ma la ko waxee successivement waaw nga ne waaw bind naa lettre ma waaw ma ne léegi miraas lan la commencé nga ne ma miim ma ne la léegi bindal ma lettre miim nga ne waaw bindal naa la lettre miim ma ne la léegi pare nga ma ne la ma la xoolal li nga bind liiral ma ko en arabe boo ko doon liir ma ne taa daal waaw miim lii de mën naa wax taduumu ma ne law askay mu ngi noonu léegi taduumu mooy affaire bi taduumu daama ya mais féminin taduumu def ko taduumu sax na daama sax na taduumu dina sax wala mu ngi sax léegi mooy mu ngi sax boo jàppee moowu taduumu mooy jàpp nga mbir mi àq yi am ci alal laata ngay agsi ci miraas miin bi dañ ko cee boole parce mooy dernier bi mooy fa ngay teeree mooy taa bi nga xam ne mooy tajhiz mooy waajal kon alal yi fi kii tarika moo waxoon dañ nga tarika mooy ku génn àddina lam fi ba miraas daray intervenir tarika la tudd mooy lu mu lu ñu fi bàyyi la tudd waaw mooy yii ñoo ci yàq tajhiz yiñ koy waajale ci sangu ko sangu ko sangu ko sangu ko suul ko lu mu laaj ci alal yooyu yépp ci alalam lay génne mooy taage mooy taage mooy taabi duyun taawu taduum taabaango duum du bi ñëw mooy duyur wala day waaw bi mooy wasiya biy xëcc miim bi mooy miiraas dóoru ñëw léegi nag bu ñu gisee lii kon bii di ñëw insha allah lañuy dugg ci wàllu miiraas dinañ ci gis kon bi mooy cas bi ñu am cas pratique bi mooy ginnaaw bi ñu ko waajalee ki génn dina fay ay boroom fay testament joxe testament un tiers bi wala yi nga xam ne ñi ngi bon wala bu ko ëppee ñi koy doon d'accord nañ ci bañ joxe loolu lépp am na alal ju fi des ju yoo xam ne ju yoo xam ne ñu mën a miiraas la léegi nag ñu door a nag door a agsi waaw min ba'di wasiyatin yuusa biha aw dayn ginnaaw bañ ko évacuer léegi nag miraas dóori ñëw kon bii di ñëw ci wàllu miraas lañuy dugg xool arkaanul irsi wala arkaanul miraas lan mooy ponki al faraid dafa am ay ponk am ay charte ay condition am ay charte muy ay condition am ay sabab waaw mooy est-ce que yooyu dinañ ci ñëw insha allah mooy arkaan yi mooy yi nga xam ne pilier lañ ngir miraas am yoo xam ne bu ci benn dindeekoo mooy miraas du fi am mu am yoo xam ne ñooy waral mooy asbaabul miraas mooy waral nit ki ki ma war a doon man nan laa koy doon ne est-ce que dañ naan sàmba booy bu tëb rek ñu ne ay wa diw na tey ma ñëw taxaw away ah fan la faatoo ñu ne ma jam ñaajo ma dem jam ñaajo acca man maa ngi dooru ñëw jam ñaajo damaa dégg rek ñu ne faatu na ma agsi gaa yi ne waaw génn nañ euh, liñ ko doon waajalee wasiya bi testament bi det yi testament bi léegi dañuy miraas man ma ñëw ne ay wa bokk naa jox leen ma sama cër est lay demee non dafa am na loo xam ne sabab la mooy waral li tax cause yi tax man ma war a mën a donn ki ma war a donn wala ki ma war a donn man maa donn yooyu benn affaire la kon mu am mu am beneen affaire boo xam ne euh, mooy mawaani yoo xam ne même day tax nit ki du donn kam waroon a donn waaw yooyu yépp insha allah dinañ ci ñëw après buñ paree ci yooyu yépp nag ñu dóor a ñëw nag ci wàllu ana ñan ñooy doon ana ñan ñooy doon ci góor ñi ci jigéen ñi ak ban côté la ñuy doonee yooyu yëpp dinañ ko gis insha allah ak li jëm ci wàlloo ak suñu boroom léegi ñooñ di doon lan la jox ku nekk ak est-ce que ñoom noonu la ñuy doon ne est nit ku nekk rek kuy doon ku nekk moom li ngay doon ne mooy ci furuut yi